léegi nag mu def eh, aywa aywa léegi eh, eh, ñëw leen ci affaire bi lan mooy kañ li nga doon wax sànk nag kañ la waaj yi <laughs> hein di moom affaire yi mooy bu dee dañoo teg maire bi nga doon wax nañ jëlaat loolu maire bi da leen a jox benn plateau tàndarma waa léegi ah ku nekk lan la ci am léegi <coughs> loolu boroom xam-xam yi dañ ci wute dañ ne ñenn ñi dañ ne bu dee dañoo teg plateau bi tegal leen ñoom ñenn ñi ne ñoom ñépp a ko bokk ci kaw ñoom ñépp a ko bokk kon boo jëlee waxu imaamu Nawawi bi mu doon wax sànq ci takkantal bi comme que ñoom ñépp a ko bokk ñoom ñépp lañ ko jox ñoo ko moomandoo bu boobaa kenn amul droit di jël jëlandoo ñaar lu dul nga laaj digalu keneen léegi nag am ñu ne non non en fait plateau bi wuñ ko tegee nit ki la mu moom mooy la mu ci jot a tibb yëkkati loolu la ci moom bu boobaa ah est bu boobaa ñaar bu mën a nekk dañ naan même bu dee loolu teggin bi ak li yonent alayhi salaam jàngale mooy euh, bu boobaa dañ leen di jàpp te ñoo ko parce que loolu foofu na problème bi nekk bu dee da ngeen a jàpp rek ki ci yow daal liñ ci moom mooy la nga tibb bu boobaa waa ji kon na jël ñaar. bu <laughs> bu jëlee ñaar ñaar ya moom ka benn benn la moom alors que insha allahu taala li gën a kii mooy bañ leen ko joxee ñoom ñëpp ko moom daa mel ne lu ñu jëndandool seen bopp ndax bañ leen koy may amul xàjjak seen neewuñ leen yow laa may demi part yow beneen demi part déedéet kon nag mu ngi noonee euh, kon en tout cas li nga xam ne mooy ay mooy li gën màgg sax mooy bu dee mbir yi yow du la sonal boo lekkul nit ñi sonn mooy wa yu'thiruna ala anfusihim a bi ñu waxoon sànq ëffal bàyyee ñeneen ñi lekk bu dee ne yow du la indil ay ngaañ-ngaañ ay tolof tolof après ah, wala am nga loo lekk ci kanam jarul nga nekk fi di jiiroo loolu la bu dee lii lañ lay wax kon nan ngay xalaat ci masalaam jiiroo laax <laughs> xam nga lool day wane nekkoon kon c'est grave waaw teg laax bi te façon yooyu façon façon day wane façon jikko yu façon yooyu tamit quoi waaw teg laax ngénte li ñu teg laax bi rek gaa yi boo yi jiiroo waaw ñeen ñi jël rek taf ko ci xartaan mu keneen ki mbéj ko kenn tëb ñuy njëkkante loolu lépp day wane vraiment ñi jàngaluñ leen aadab euh, teggin yi nga xam ne mooy yi war voilà te boo gisee léeg-léeg du ñu suur mooy xam nga euh, kenn du ci tudd turu yàlla iblis di lekk ak ñoom seytaane yi <laughs> waaw yow bu dee ne ki nga xam ne dañoo ñenn ñi dañuy lekk ñenn ñi ne bismillah ñeneen ñi waxuñ bismillah loolu day tax gaa yi mën nañoo bañ a suur <laughs> ah, lu keroog gis nañ xadis bi yonent bi saa salaam bi euh, bi muy lekk Sayyidatu Aisha xadis 733 di lekk ak juróom benn ci saxaaba yi radiyallahu fa jaa arabiyun benn kaw kaw tëll na la moom fa akalahu bi luqmatayn moom ñaari bi mu ñëwee fekk na saa salaam ngi lekk ak juróom benn saxaaba ñoom ñu ngi lekk di dem di lekk mais waaye bi ñëwee la ca def ñaari liñ ci la ko def mbir yëpp ne tël jeex yeneen saa <laughs> ne ah ama innahu law sammaa de la kafaakum ah bu doon de tudd na tur yàlla bi bii tàmbali konoon te kon dina leen doy mooy doy leen voilà yow bu dee ne yow ñii lekkandoo ñoom ñëpp bu dee kenn ci ñoom moo tudd tur yàlla day tax gaay duñ tur lan ngay xalaat fi nga xam ne kenn du tudd yàlla xam nga ne plateau boolu laax yi ñuy teg gaay di ko sëlëmantee ka këccoo ñooñu moom kenn dañoo tal tudd tur yàlla <laughs> gaay dañ koy teg rek ñu tëb te ku benn ñàng nga ciy am waaw retiré wu waaw bi laax bi wal iyaazu billaah bu tàng jër bi ñenn ñi ba pare seen tox loxo yi ah. <laughs> loolu lépp du ak civilisation te loolu mooy dañ koo war a jàngal xale yi gis nga yonent may sa sa moo doon jàngal Seydina Omar ibn Abi Salama radiyallahu anhuma ni nga xam ne mooy aadabu ta'am ni ñuy xam ne mooy tegginu lekk du yow léegi mag ñiy teg plateau yi sauf que problème bi mooy ñoom ci seen bopp boo seetloo da ngay xam ne ñoom xamuñu yooyu sax voilà xamuñu yooyu léegi nag faqidu shay'i li arab di wax laa yonti ki nga xam ne dafa ñàkk benn mbir mënu koo joxe waaw fii mu ne lu ma la bëgg bëgg dimbali lu ma la bëgg bëgg dimbali nga am examen boo xamante ni yow yaa ngi master 2 boo xam ne ci côté mathématique yi nga soxla man ma nekk koo xam ne mathématique sa waay ah ah baax na ba série laa def te ay E laa ci doon am lu ma la bëgg a dimbali dimbali sa waay wallahi manuma laa dimbalee noonu xanaa man naa la tegtal ku xam keneen mais man man <laughs> ma dimbali la parce que awuma ko je n'ai pas les compétences affaire bi li tax ma man laa dimbali daa newul ci man waaw faqidu shay'i waaye ji nga xam ne daa ñàkk mbir mais manu la joxe mbir waa joo xamante ne nii yow moom amul lum lekk amul lum naan amul lum dara nga naan léegi voilà na il faut que avant dix heures dans deux heures de temps mu andil ma fii léegi na génn ci néegam cinquante mille francs daal di may jox waaw saa da koo am bala koy jox léegi nag loolu nag euh, moo dal boo seetloo mag ñi taajal gone yi plateau ceeb yeeg ñu koy xëccoo ci ngénte yi xew yi en tout cas doon demee. xaw ma nan lay demee ci léegi parce que man loolu moom wóoruma waaw foo gëj moom bu yaboo del waxee au passé <laughs> waaw waaw mooy foo gëj yooyu fekk la fa bien sûr voilà mooy del wala yow ba la fekkee sax yow karaw yooyu doo leen feetlu ndax fa nga nekk ñoom newuñ foofu loolu bu yaboo ngay waxee rek la nga xamoon waaw loolu day wane tamit que ne am na ci mag ñooñee waaw ci mag ñooñee manoon nañ leen a wax ah gone léegi léegi ñu ngi indi añ yi léegi ni ngeen di def xool leen da ngeen di def par ra da ngeen di def par kii juróom-juróom wala ñeent ñeent voilà gis nga bu ñu leen defoon noonu kon loolu c'était pas organisé lu tax loolu mag ñi mënuñ ko woon a def parce que gone yi gone lañ tamit man leen a tamit teg teg yenn yi wala di leen incriminer ci yenn yi alors que ñi leen ko war a xamal defuñu ko lu teewoon nii boo ñëwee noonu ngeen teg ne leen waa léegi da xoola da ngeen di def par cinq cinq def leen par cinq cinq waaw juróom-juróom juróom yu nekk ñu bokk benn kii ñu wër bu mu ñëwee tegal leen voilà ku nekk léegi nag bu ngeen di commencer da ngeen di wax bismillah ah ku nekk di lekk ci kanamam jëm ci kii te bu leen xëccoo bu leen jiiroo am ah, ah voilà noonu la yeneen saa salaam waxoon noonu la doon jàngal dégg ngeen voilà ñu ne waaw aywa boo leen ko waxee mais xale yi dañ koy jàpp ah ñun du ñu ay dof ah sauf dañ leen dul wax dara waaw duñ leen wax dara kon nag loolu la quoi kon euh, euh, euh, mu ngi noonu kon ah. <laughs> kon mu ngi noonu quoi ah, ah léegi kon loolu mooy lu ama am solo léegi nag al imaam al hafiz Hajar moo bi muy traité li indi na fa yeneen affaire <laughs> waaw boo xamante ni euh, bon doon na tudd euh, hadith boo xamante ne nii euh, day niroog hadith li li imaam al Xattaabi doon wax waaw mun naa imaam Ibn Shaahin da daal dinay solo ci an-nasikh wal mansukh ci musnadu al tamit mu ngi ci musnadu al Bazzar Abu Bakr rahmatullah alayhima ci yoonu Burayda moo eh, ibnu Burayda mu jëla ko ci baay bi Burayda mu yëkkati ko ba ci yonente bay saa mu ne kuntu nahaytukum anil qiran fi tam wa anna wa anna allaha wasa alaykum faqrinu mu ne yonente bay saa saa mais lii li muy niru mooy waxu imaamu Nawawi voilà takkantal bi que ne bu dee dañoo am seen gërëm man nañ ko def Abdullah waaw mais xaw niroog tuuri waxu imaam al-Xattaabi mais sauf que imaam al-Xattaabi daa bëgg ne loolu man naa nekk léegi suñu joyal loolu nag wax dëgg yàlla imaam an-Nawawi wax loolu moo am mu ne naa Seydina Burayda mu ne yonent bay saa saam te ne man de maa leen tere woon ngeen di dajale par ñaari tàndarma léegi nag man ngeen yàlla yaatal na def leen ko loolu mooy yaatal na mbir mi mooy léegi parce que da ko doon bañ ki kenn ki di dominer ñeneen léegi bari na mooy léegi boo est-ce que léegi day ça veut dire que dañuy tegg ndigal li déedéet voilà mooy ndigal li yéen ñëpp bu ngeen di commencer man ngeen a ki ku nekk di commencer par ñaar alors que loolu la yore saa salaam nangul woon voilà benn benn ku bëgg a def ñaar nga laaj ñeneen yi wala yéen ñëpp ngeen ni ah <laughs> comme niñ gis ci waaye imaam Abu Hurayra kenn ci ñoom bu bëggoon a jël ñaar daan ah. sama gaay man de moom maa ngi jël ñaar jël leen ñaar voilà <laughs> ah, <laughs> loolu la <laughs> kon mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam waaw ah. hmm? kon nag mu ngi noonee eh, eh, eh, loolu lu am am solo la leneen liñ ciy jànge <coughs> ginnaaw kon kon léegi affaire euh, li jëm ci teggitu lekk yi Euh, loolu la euh, te bu boobaa euh, leneen mooy kon lekk manuñu ne nag bu boobaa attention ku nekk di jël benn rythme jël benn bi nag loolu manoo nee na waa ji eh yow da ngaa gaawaan ah. <laughs> non <laughs> sa benn bi sa benn yi ngay jël comme ñett quoi parce yow ba nga jëlee boo jëlee benn balaa gaa yi nga dóor yéen loolu manoo ko wax tamit waaw parce que ku nekk li muy lekk ak tamit li nga xam ne ndax li li suur ci suurul keneen ci. waaw manoon nag ñëw <laughs> mais euh, euh, attention ah waaw mooy euh, loolu nit ñi dañuy wute ci li ñuy lekk waaw kon nag mu ngi noonu quoi <laughs> manuñu ne il mu nekk loo xam ne dañ koy yemale ah xanaa boo ko defee self <laughs> boo defee self moom c'est bon waaw trois tàndarma fii ak kaasub meew trois tàndarma fee kaasub meew ku nekk jël benn waaw loolu moom voilà mais nga teg lépp fenn ku nekk di jël benn mais ñenn ñi dañoo yéexu lekk ñeneen ñi gaawle ko léegi nag mënoo ne sawaay yow boo lekkee benn ba sax ba lépp dem bu fi lekkaat dara taxawal ba ñeneen ñi kii loolu tamit mënoo ko waxa ah. voilà <laughs> voilà mooy <laughs> mbir mi daal yaatu na quoi <laughs> waaw lépp ci waru ko la tegu rek ci aada ndax al aadatu muhakkama waaw yow itam bul nekk koo xam ne ab ab koo xam ne dangaa fukkale Eh, gis loolu rek gis gaa yoo xam ne seen lekk daa yéex yow tout le temps buñ naree taaj bool bi rek booloo ngeen yow nga dem bokk ak ñoom quoi di leen taamu tout le temps rek waaye moom ñoom rek lay taamu ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir dribble leen bu baax loolu it baaxut quoi waaw loolu moom c'est pas bien te loolu baaxul te tamit mooy jikko yu ñaaw tamit maa nga indi ak mbañante ñu gaa yi di la jéppi quoi te loolu lépp yaa ko teg sa bopp voilà mooy il faut être <laughs> kon <coughs> mu ngi noonu quoi léegi am na beneen affaire boo xamante ne ni moom la ñuy euh, moom lañ ciy jànge imaamu imaamu Qurtubi nag rahmatullah alayhi moom daa jàpp na zahiriyé yi dañoo wax zahiriyé bon man nag ba deme deme noonu quoi voilà <laughs> kene lii affaire u adab la ak yooyu voilà loolu dañu ñàkk kii euh, hadis bi ni mu demee mais non non zahiri yi wax nañ la imam an wax na li wax ne ñoom seen wax fi muy nekkee lu dëgër mooy bu dee ne gaa yi yéen a bokk mbir mi voilà loolu doo ko mën dul seen digal voilà kon wallahu taala la léegi nag mu nekk beneen luñ ci war a jàng luñ ci mën a jànge en dehors mooy Ibnu Umar radiyallahu anhu euh, avant loolu mooy njiit bi ki nga xam ne yaa jiite fenn ñoon bu ñu newee ci problème dalee na dalaa war a préoccuper quoi waaw dalaa war a préoccuper yitteel la ba xam ne yow mbir mi yitteel na la quoi waaw moo tax Ibn Zubayr radiyallahu anhu anhuma bi mu nee xalifa ay mettit jamono yu mettit yoo xamante ne du ci la ay ay taw yu yoo xam ne ñëwatul am nit ñi sonn loolu ba ci ci kan la waaw <laughs> zaharal fasaadu <laughs> fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas waaw dëgg la loolu am na waaye ndogalu yàlla la mooy euh, aaya bi na ne zaharal fasaadu yàqute gi moom feeñ na ci jéeri géej gi ci loo xam ne loxoy nit ñi la waaw parce que bu lu ñu mën a wax pollution bi couche d'ozone beeg yooyu ba yàq taw yeeg yooyu ak saison yi dëgg la loxoy nit ñi la mais est-ce nit ñëpp la <laughs> baykat bi nekk biir Bawol Saalum kooku lu mu ci waaw lu mu ci moom day subir consommé wul sax li gars yi consommé les multi les les les les pays riches ak li yi dëkk ci pays pauvres yi ci côté yi nga xamante ne ci villes si citadins yi consommé te tamit di polluer moom bu ci dara pourtant affaire bu ñëw ñoom ñëpp lay dal tàngoor bi ñoom ñëpp ay tànganoo mu tàng jër jër jër jër jër jër ndax ñoo yàq couche d'ozone bi waaye mooy ci euh, gàttal liñ bëgg a wax foofu mooy yoo xamante ne nii surtout yi ay décor ay yooyu euh, yow da ngaa war a nekk koo xamante ne mbir yi daf laa war a yitteel yow en que njiit lii dal sa peuple waaw lii dal ñi nga jiite dalaa war a yitteel waaw waaye nekk rek sa euh, sa benn ruq di sa la douce loolu baaxul waaw wal iyaazu billah nekk sa bunker yow gaa yi ñoom li leen dal sa yoon newu ci voilà yow nga topp say affaire kese say affaire bi baax kanta yow li wër sa bunker bi yëgoo liy xew wala nga koy yaaku gën a tay di ko ñàkk yëgeegu loolu baaxul da ngay mel ni la Zul Qarnayni ba mu ñëwee ca gaaya te tam boo ñëwee di ko faj bul jàmm ne man man maay ab superman laa boo xam ne man ab homme providentiel laa boo xam ne bu ma ñëwee lépp sotti déedéet boo koy def di am problème waaw boo ñëwee impliquer nit ñi ci coono yi nekk ñu war cee génn jàppaleen ne en fait solution ci yéen lay jóge man ak yéen ñooy bokk man mi ngeen teg ci yéen laa jóge ngeen teg ma ci kaw ngir ñun ñëpp ñu àndandoo résoudre affaire bi la Seydina Zul Qarnayni rahimahullahu defoon waaw ba mu ñëwee gaa yi ne ko yaa Zal Qarnayn problème am na waaw yaa ju jiite yow la borom bi teg mbir yi ci yow fi gaa yi kon di wax seeni doléance njiit bi loolu dafa nekk loo xam ne mooy li normal te dara ci newul ñu ne ko yaa Zal Qarnayn gis nga inna Ya'juuja wa Ma'juuja mufsiduuna fil ard waaw fa hal naj'alu laka xarjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda waaw ba ñëwee wax ko seeni doléance ah Zal Qarnayn mooy oh monsieur le président oh son altesse bu la neexee ca ñay altesse te royal suñu gox yii ñu dëkk ñun ci sa nguur bi kat yëgal ne am na ñaar ñoo xam ne ñu ngi fiy def ay ravage ñu ngi yàq inna dëgg-dëgg waaye ña naan ya juuja ak ya juuja muy Gog et nañ fi bi dañ ci taxawaat ñoomin Gog et léegi ñoom kat ay yàqkat lañ ci kaw suufa ah, est-ce que gis nga tamit nga gis peuple yooyu ni ñu wuteek ñun waaw gis nga nii néewuñu rek léegi yow lijjantil affaire yi dem toog lijjantil affaire yi dem toog non dañ ne ko fa hal naj'alu laka xarja est-ce que ñun duñu la defal dal di participer loo xam ne ñun ñoo koy jëlee ci suñu poos ci suñuy gafaga def ko jox la ngir nga dimbali ñu ci yàq gi nga xam ne moom la dox émagogue bi yàq ci réew mi waaw gis nga mooy da ngay impliqué coog rek léegi nga gis ñoom ñu impliqué population bi impliqué wu ci liy defar seeni li yëwanal seeni affaire mais too rek ah ñoom daal ñoo fi nekk ñoom lañ fal nañ def mbir yi voilà ñoo fal leen ma fal leen ma fal leen leen léegi nag ñun yéen ngeen too rek croiser les bras di xaar affaire dox loolu du ci dox waaw moo tax bépp président mu naan bu ma faloo dinaa leen jox liggéey noonu kooku moom waxul dëgg bàyyi leen ba mu fal ngeen seet waaw kooku daa war a créer comme lu ko ñépp ñu jàng économie te xam di waxe les conditions yi nga xam ne ñooy waral am liggéey yomb loolu man na ko mais pas moom état bi état bi yow da ngaa mën a jox population bi yépp liggéey wala état communiste la <laughs> ah da ngaa mën poste képp ku yeewoo ci réew mi yaa koy salarié daa mën a nekk xanaa kon état bi wadd fan lay jëlee xaalis boobu. mais deg condition yi tax gars yi di mën a entreprendre waaw am ay esprit entrepreneurial waaw nga xam ne du ñu nekk ñoo xam ne rek tout le temps dañ leen di jiite ñuy fexe ñoom bi fexe jiite di créer ay mbir yu bees di doxal seen bopp di di créer des valeurs loolu nga def condition yooyu voilà loolu mën na ko ci ay loi yooyu def woyofal yenn yi nga xam ne ay carcan la ci wàllu administration bi ci ay tax waaye tamit ci ay bureaucratie yoo xam ne boo bëggee def dara da ngay jaar direction sangam jaar direction sàngam jaar yooyu nga xam ne ay carcan la ay fer la yuy tenir gaay ba kenn du du sawar ci ubbi entreprise yooyu yëpp nga dajji ko teg fee yaa Zal Qarnay inna Ya'juuj wa Ma'juuj mufsiduuna fil ard xaaruñ mu naan leen yéen nag lu ngeen fii def ñoom ñoo ne ko ndax duñu la defal hmm. tam kuy moo tax peuple population bu yor esprit bi ñooñu léegi ñu développé moom amul sax ñu dem te ñëw non dañuy développé léegi laa wax ñoom dañuy xam ne avec li ñu nekke coono yi nekke du sàmba du demba <laughs> moo ñu ciy génne wëllis ñu ñun déedéet non non non non loolu man da il faut ñun dañuy impliqué waaw fa hal naj'al laka fa fa hal naj'al laka xaraja fa hal naj'alu laka xaraja ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda Allah bu ko defee nga def suñu digganteeg ñoom yàqkat yi ab barrière boo xam ne mooy tax ba seenu ki yàq dootul accès ci ñun mooy daal mel ni benn ndungu siin ab prison boo xam ne fa la ñuy làq yàqkat yi ci kaw suuf loolu de passage muy wane ne tabax prison lu dagan la waaw. waaw oh, oh, oh. alhamdulillah liñ doon wax. moom biñ ko waxee loolu mu wax qaala ma makkanni fiihi rabbi xayr fa a'inuni bi quwwa ah, li ma yàlla jàppandal de xayrun moo gën waaye fa a'inuni waaw mooy njiit bi moom la yàlla jox gox yi muy Dul Qarnayn waaye mu ne fa a'inuni dimbali leen ma bi quwwa ak seen doole ma andi ce qu'il faut matériel mais yéen seen kattan kattanu population bi la ñuy defar réew mi pas kattanu benn président boo xam ne bâton magique la yor di yëngal muy tàkk affaire yi loo amul waaw bu ko defee aj'al baynakum wa baynahum radma <laughs> Allah gis nga bene ñooy ñëpp ci bokk mooy li dal li li metti peuple bi bépp nit boo xam ne peuple bi li leen di metti mu nga ña ko la ko baax moom mu nekk ndar kooku du njiit bu baax faalewul li la xew di jëli ak ñoom di taxawaalu ci monde bi bu dee suñu léegi yi moom di jëli ay docteur ay ay ay titre docteur honoris causa yi nga xam ne tekkiwul tos di yàq kérosène réew mi ak avion réew mi ci jamono joo xam ne hôpitaux yi amuñu scanner bu baax wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah waaw loolu mooy xam ngeen ne ñooñu dañuy fonto li nga xamante ne nii mooy lii dal askan wi seen yoon a ci new waaw te bu ñu bëggee faju seen baat bu deewee sax ñu dem Val de Grâce wala hôpital américain de Neuilly-sur-Seine wala ñu dem fi nga xam ne mooy euh, fi nga xam ne mooy amrikania ngir faju ji wal iyaazu billah wala almania fële ca <coughs> fi nga xam ne mooy euh, Munich walla iyaazu billah di muy neex léegi kon nga gis Ibnu Zubayr radiyallahu anhu bi leen affaire bi dalee ñoom ñii mu ne asabana aamu sanatin ma ibn Zubayr fa ruzitna tamra mooy so gisoo ci riwaay mu ne ibnu uh, uh, ibnu Zubayr boppam moo ñu doon jox waaw moo doon jox fa kaana xoolal ci riwaay bi nga xam ne abba bita gis nañ ko sant ah boobu boobu gisuñ ba moom dañ la wax dañ koy wax par waxuñu ko parce que boobu dañ haddathana Adam qaala haddasanaa Shu'ba an Jabalata bnu Suh an Jabalata bnu Suh qaala haddasanaa Jabalata bnu Suhaym qaala asaabanaa aamu sanatin ma'a bni Zubayr fa razaqanaa tamran fa kaana voilà mooy fa razaqanaa moo Abdallah ibn Zubayr bi ñu jox tàndarma ndax xam na ne dañoo nekk mu ñuy teggil métti gi ñu ne di ñu jox tàndarma waaw di ñu rabitaay di ñu tuuri ay lekk. waaw mënuñ cee dëkk rek parce que problème moo am comme na ko Seydina Umar ibn al-Khattab doon defe radiyallahu taala andu lu jiitu woon jamono ja nga xam ne ca la majaa daal di woon xew muy bekkoor ga nga xam ne moo xewoon ci réewu jullit ñi rawatina Madinatul Munawwara ala sakini Abdul Fatou sa muy wax ces gouverneurs yi ne woon Sham nga xam ne foofu dafa naatoon ñoom Seydina Abdallah ibn eh, kii eh, Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ñu daal di dajale di indi vivre yi lekk euh, mbay mi di indi di dugal ci Medina ak Makka yooyu ngir mu séddale ko ndax nit ñi dañoo nekk ci coono kon loolu dafa am solo waaw jiit da am conscience dangay am conscience lii dal sa peuple mu lay loolu nag <coughs> léegi mooy loolu te loolu nit ki mooy da koy tàmm waaw mooy di am yëg-yëg ci lii dal ñeneen ñi ndax ku euh, loolu dafa am solo <coughs> waaw <coughs> boo ko amul buñ la falee doo ko am boo ko amul laata ngay doon dara ñu lay fal dara boo ko dekkee doo ko man kon nag mu ngi noonu kon Abdallah ibn Zubayr radiyallahu taala anhuma gis nga waaye leneen luñ ciy jàng mooy Abdallah ibn Umar bi mu rombee ñii di lekk <coughs> wala avant lool kii dane ñun waa ñun dañoo newoon waa Iraq loolu dañ ciy gis ne <coughs> amul na ñun dañoo nekk ci réew mi wala benn gox ñi nga xam ne ay doxandéem lañ fi coono dal leen comme ni dale ñëpp léegi bu ñuy bu ñuy bu ñuy dimbali nit ñi ñuy trier quoi voilà les habitants de Souss ñu dimbali leen ñi nga xam ne nag suñu habitants de Souss ñu teg leen fële loolu du diine ah voilà la préférence nationale <laughs> boobu waa Front National di wax loolu amul ci l'islam waaw te ñoom dañ koy wax mais am na jullit ñuy xalaate noonu waaw wala iyaazu billah que ne voilà bon ñu dëkk ci réew mi ñoom la ñuy topp mais waxuñu la ne ñoom du ñoo fi ëpp droit loolu kenn waxu ko loolu xam nañu ko mais ci kaw tooñ ñeneen ak tamit xañ leen loo xam ne nekk doomu aadama kese leen ko war a may nga bëgg leen koo xañ parce que ñoom yoruñu naas naas française wala naas saoudienne wala naas sénégalaise c'est ça qui n'est normal waaw. ba mu ñu feebaree yow seen yoon new ci doo leen kenn du leen dimbali ñu faj leen bu ñu xiifee suñu yoon new ci parce que ñoom yoruñu nationalité quoi wala iyaazu billaah loolu ana diine a diine yonent way saa saam ñaata kaw kaw doon jóge fee ñëw Medina saxaaba yu bari Medina lañ dëkkoon fa lañ cosaanoo moo tax yooyu yëfi caaxaan la quoi léegi nag ñu dem ba réglementé ko dëgg la diine euh, euh, bi gox yi demee nii dañ koy réglementé di saytu ndax tamit frontières yi bañ ku nekk di dugg ay ñi yàq ak yooyu mais ñi li nekk nekk a rawatina nekk ci loo xamante ne en règle lan nga mën a coono gi dala doo ñëpp crise bi am coronavirus ñu ne léegi ñun ñu ñuy faj mooy ñi nga xamante ne ñooy sénégalais léegi képp koo xamante ne doo sénégalais kenn du la faj wala iyaazu billah loolu nit la <laughs> loolu nit la déedéet gis nga nii dañ ne ñun Iraq dañu ne wan ci benn Médina am mbooloo ci waa Iraq ci lañ ne woon ba nga xam ne ci lañ nekk noo nee ci nañu euh, léegi ñu ñu Sayyid ibn Abdallah ibn Zubayr di ñu di ñu di ñu jox ay tàn ñu jox ay tàndarma ñu jox leen waaw boole leen ci affaire bi parce que ñëpp ki biiru émigré bi biiru nation national nationaux yi ginu la metti biiru immigré bi biiru immigré bi sax léegi mooy gën metti parce que amul fenn fu mu jàpp daraa tumuranc waaw <laughs> waaw kon nag loolu nañ ciy bàyyi xel ko waaw loolu que ne bu yenn yi ñëwee coono dala doo ñëpp bu boobaa amul trier waaw amul trier waaw yàlla tere nag li nga xam ne moom looy xew suñu hôpitaux yi waaw moom trier bi ci wàllu am la wàllu xam am am al malade bu ñëw di waaja dee ay mbokkam jaaxle moom mu ngi jaaxle amul lu mu def ñu indi ko nit ñi li euh, médecin yi ne du ñu ko laal fekk fay ñu nangam ak lu ngeen man di wax ne non sinon gars yi boo kiiwee du ñu fay dañuy kii nga faj leen loolu man ngeen ko régler man ngeen ko régler mais loolu tax ngeen bàyyi nit mu dee quand parce que fayuñu bala ñuy dajale di dem di dajale di woo mbokk sàngam kii sàngam mu yónni cinquante mille kii cinq mille kii mille francs ñu dajale ko waa ji faat loolu nag nite la loolu nite kese lan la la diine dina la may lool. wal iyaazu billah ñun ñoo yées waaw ñoo yées ak nu ñu ko mën gaay bi ñu fay mais loolu man nañ ko rek loolu mooy y'a que les riches qui ont accès à la santé quant aux pauvres aywa deeleen loolu wallahi wax ju loolu lay tekki waaw ñi am xaar alal bu ngeen feebaree ñëw leen dinañ leen prendre en charge hôpitaux yi kantaa yéen ñi ñàkk ku fi feebar deewal sa kër boo fi ñëwee kenn du la traité wal iyaazu billaah jël sa néew yóbbu ko ci morgue bi di la fayloo balaa boobu ñu bari ne jaru ko eh moo tax ñu bari xoolal état d'esprit bi ñu yóbbu nit ñi bokkul ne nee hôpital sa xin wi tëj tëf tëf pays yu jaar yoon yi ay Europe ak yooyu da def hôpital sa xel dal yow sa kër ngay nekk tiit bu ñu la yóbbu hôpital ba commencé mel ni ku commencé wér mais ñun sa kër ngay nekk di tane buñ la laan hôpital waa ji boo mooy ci ci ci ci ba bala ñu koo génn kër gi mu crise cardiaque te dara turu hôpital ñu ko tudd moo ko ndax ñan dëkke hôpital ak ña liggéey ak ñu ëpp ci ñoom ñëpp bien sûr nañuy boo ko waxee gars yi seen fit yi day tëtt wal ñu ne ñooñu ay jullit lañu ko waaw yoo xam ne yu xam diine ñooñu xamuñu duñ leen lu julli nag mais xamuñu dara te ñoo sore njàngalem yonent bàyyi saa saa kon asaabana amu sanatin ma ibn Zubayr yi voilà jamonoy metti bekkoor moo ñu daloon de waaw ñu jóge ne gis nga moom mii kuufi la nekk ci waa Iraq ñu ñëw jox ñuy tàndarma voilà voilà dimbali leen ñëpp léegi leneen luñ ciy jàng mooy malgré jamono yooyu li muy metti metti jamonoy metti bu amee nit ki daa war a diñ ko quoi waaw loolu fu ñu koy jànge wala bi lekk xam nga laa doon wax léegi ci gone yi dañ leen tegal plateau laax yeeg ceeb yi ñu koy xëccoo di ko jiiroo ah parce jàngaluñ leen laa dignité alhamdulillah ak égoïsme ku nekk na nga fexe yow daal na sa biir di fees biiru keneen ki lool ça ne me préoccupe pas wal iyaazu billah malgré boo xiifee da nga war a ànd ak dignité nee na ñuy lekk wa kunna nakul ñu doon lekk ñun Jabalat ibn Suhaym ak ña ñu nekkaloon rahmatullah ala al-jami' sayyidna ibn Umar fa kana ibn Umar yamurru alayhi yamurru bina wa nahnu nakul fa yaqul la tuqarinu waaw waaw mooy nekk leen malgré ci jamonoy metti yi ñu ëndil leen loo xam ne raw lu leen di dimbali la lu leen di wallu ci lekk même ci jamono jooju diiñal bu fi nekk di gone sa sa bë sa foqale sa kër ci yom ñi di kii di pat pat yi di kii ku nekk di doo soyez digne la tuqarinu waaw loolu yi dañ ciy jàng ne li Ibnu Umar def radiyallahu anhu boo rombee ay waaw même bu dee da nga gis ñuy def lu dul noor wala yaa sa njortu dem na ne tem ñu def ko jàngal leen xamal leen li yorent bay sa sam jàngale waaw neewul sama yoon newu ci waaw waxi caaxaan yooyu nga xam ne moom kenn du ko wax lu dul ko xamul dara wala naafiq wala kuy tay tay lu waaw koo xam ne àggul ci naafiq mais day tay tay lu ta xam na waaw ay bon c'est leur affaire ils sont mûrs et vaccinés man lu ci sama yoon seen plateau ah waaye nit da am da ngay nit dangay ngay ci sa yoon nekk ma ne doo waaye wax lu amul loolu la ci sa yoon nekk nga naan la sa yoon bu ci newul ci lu muy ne sa mbokki jullit yoo gis ñuy def lu dul noonu nga romb leen nga man leen ko te amul problème boo leen ko waxee lu gën a garaaw boo leen ko waxee dara terewul la def ko nga bañ koo def naan ay il faut être yow yow yow yaay ban yow da feebar wala lan ibnu Umar romb gaa yi radiyallahu anhu ne leen la tuqarinu waaw ah bu leen boole par ñaari tàndar ma de ba pare dafa baax bu boobaa nit ki booy wax ci diine mooy diine daa am tere liñ naan tere ci diine la bokk ci diine la bokk ndigal lim amee noonu la tere am moo tax la tuqarinu baax na bu boobaa booy wax nag yow boroom xam-xam bi yow miy wax ci diine del layal say wax waxu yonent bay saa saa wala alquran wala alquran ak waxu yonente bay saa salaam bi mu leen nee bu leen ko def xam nga waroon leen ko wax jàll mu ne fa inna nabiyya ndax yonente bay saa salaam kat naha anil qiran yonente bay saa salaam boo ter li ma leen ne bu leen ko def allah ñii ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo jottali li yonente bay saa salaam waxoon fal yuballigh ash-shahidu minkumul ghaib ku fekk sama wax na ko jakk jottali ko ñi nga xam ne ñoo ko faddu fekkewuñu ko ñii ñoom def nañ leen war ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam boroom xam-xam loolu mooy waxam mais wax yoo xam da ngay wax wax yoo xam ne yow say waxi bopp kese te ñi ngay xam wax naa la loolu du tout le temps la nit ki di soxla am ñoo xam ne ñi ay boroom xam-xam lañ ñoom Jabal ibn Suhayb sëriñ ñoom imam Shu'ba ñooñu te tamit ay sàkkukatu xam-xam lañ ñu mel noonu booy wax ak ñoom yow boroom xam-xam bi waroo rek di wax comme si kuy wax ak ñoo xam ne àgguñu foofu waaw ñoom beneen wax di leen indil ay dalil ndax dañ koo soxla xam d'abord ngir ñoom waaye dañuy jàngale ñooñu dañoo soxla di am ay dalil yow nag jéleen dimbali ci loolu boo waxee say wax nay tegu ci lu leer ci dalilu alquran wala sunna mu ne ndax yeneen bi sa salaatu kat moo ko tere waaw Allahu akbar kon nag affaire baa ngoo comme quoi vie privée vie publique la vie privée ku sa religion sa vie publique loolu waxuñu xamul dara lañu jaruñoo répété jaruñoo topp di wax waaw lu waay di def bu si sa yoon nekk waaw bu dee ne xam nga ne boo ko teree mu indi conséquence bu gën a garaaw loolu bàyyil mu jàll bul wax dara waaw man sa ba diir dafay nekk ci école bi walla lu ma gisulul noonu ma ne eh, yow lu tax nga non parce que foofu loolu dañ ko fay tere man du ma ko wax luy gën a garaaw damay bàyyi noonu moom ma nekk ci mbedd meetam wala sama waa yoo xam ne xam naa ko mais xam naa ne kii boo ko waxee day gën a aggraver mbir ma bàyyi noonu même bu dee li muy def du noonu waaw loolu loolu fiq la xam-xam la boo xamante ne moom la saxaaba yi noonu la leen yonent bay saa saam yare woon <coughs> waaw kon nag affaire bi mu ngi noonu kon ci kaw noonu walillahil hamdu wal minna hmm? ci la hadis bi kon foofu lañ ci yem insha allahu taala moo tëjaale buntu waxoon nañ la benn hadis la bii di ñëwit al imam <coughs> daal di indi beneen buntu boo xam ne tamit benn hadis kese la fay indi insha allahu taala <laughs> ah <laughs> ah bii itam dinañu wax loolu ñu waxoon <laughs> loo xam ne yàgg nañ ko fee gis parce que saxaaba bi indi xadiis bi la allah ah fay <coughs> ay yow daa absenté tey boo dégloo <coughs> Wahshi xam nga Wahshi Wahshi ibn Harb aba dasma moo indi xadiis bi ci kanam bii ñëw insha allah bii di ñëw léegi nag Wahshi moom liñ ko fi tudd moom wóor na yàlla boo xamul te te dama la koo may nii bàyyi ba ñuy jeexal say saat ma dal demal wax si mooy ñëw wax si na xarbo léegi yow réeg nga jëlaat yim si waxoon wala nga dem déglu ni def recherche ci wax si loolu boo ko xamul moom non dixième étage lañ lay jàllale moom wax si moom <laughs> abaa dasma wayhan abaa dasma isfi wastasfi dasma abaa dasma ngi ñëw <laughs> insha allah wax si na xarbo